a'uuzu billahi min alsheytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi wattaabiciin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du annaxu almaysuur aljuz'u thaani kon ñu ñëwaat ci téere grammaire bi insha allah ci jataay bi weesu gisoon nañ al fi'lul mudaari'ul marfuu' al muy verbe euh, bi tubaab di woowee léeg-léeg inaccompli moom sax la koy woowee waaye waxoon naa la définition boobu dese naa fiin dese naa sew ndax fi'lul mudaari ci arab day tekki nga gis nit ki di def ngay décrire li muy ne mu ngi lekk loolu fi'lul mudaari la te loolu kon mu ngi koy accomplir ce n'est pas inaccompli lu mu accompliragul moo tax ñu doon wax présent continu plus futur la koy ñoom ñaar ngay boole ngir nga am li ñu naan fi'lul mudaari' ci arab loolu nag gisoon nañ ko al bi nga xam ne dañ koy rafaa fin ba dañu koy rafaa moo xam dañ koy rafaawe bi dammati mooy cosaan bi ci maska lonk wala bi nuuni raf'i wala dañ koy rafaawe ci nuun bi nga xam ne comme ay yaquluuna bu boobaa danga naan fi'lul mudaari' marfu'un bi nuuni rafa te moom dafa nekk lan fii maxalli rafa léegi kon i'rab yooyu lañuy ñuy war a def danootima i'rab tamarin yi ñaari tamrinaani ñaari exercice moo aju woon ci cours boobu balaa ñuy dugg suñu cours tey di tey bi di al fi'lul mudaari'ul mansuubu gis ne ñetti cours yi ñoom ñoo doon tegaloo moom lañ tegale woon tamit ca premier tome ba mooy al fi'lul mudari'ul marfu'u ak al fi'lul mudari'ul mansuubu ak gis nañ benn bi mu dese ñu ñaar incha allah moom lañuy gis benn bi ci tegu tey incha allah kon ñu ñëw ci exercice yi mu ne woon tamrinaani ñaari exercice anshi thalaatha jumalin fiiha ficlun mudaaricun marfuucun anshi formel defaral thalaatha jumalin ñetti ñetti lan ñetti phrase fiiha yoo xamante ci biir phrase yooyu benn bu nekk ci phrase yooyu fi'lun mudaari'un marfu'un day am fi'lun waxoon naa la nag suwaa nga def bu njëkk bi fi'lul mudari'un marfu'un bi dammati bi ci tegu nga def fi'lul mudari'un marfu'un bi nuuni rafin wala yow yaa ngi bu la neexee tamit nga jël yëpp def leen marfu'un bi dammati loolu yow yaay xool kon phrase bu njëkk bi ma ne ma ma ne la yajlisu al ustaazu alal maq'adati yajlisul ustaazu alal maq'adati yajlisu mooy mu ngi toog walla dina toog al ustaazu ustaaz bi jàngalekat bi oustaz nag bu dee ci dañuy mais arab bu ko waxee dëgg-dëgg surtout bu dee ci cadre boroom xam-xamu l'islam yi oustaz du comme ni ñu xamee senegal de déedéet ku tëb rek ñu ne oustaz oustaz mooy boroom xam-xam boo xam ne xam-xamam dafa leer koo jox waaw ngay gis ñoo tax ngay gis ay boroom xam-xam yu mag ñu naan la boo demee ci téere boroom xam-xam yi ñu naan laal oustaz diw xam nga ne moos imaam Nawawi rahimahullah bu ne al oustaz diw jubluwu ci ñun nii ni ñu déggee ak ak ak ustaas mukk ustaas mooy al aalim aalim boo xam ne ku xam li muy wax la te man koo jox waaw kooku lañ naan ustaas ñun nag léegi terme bi dafa tëb ba ku wax ñaari baati arab sax ñu ne la ustaas yàlla nañu yàlla gindi kon yajlisul ustaazu fii nag bu ma nee ustaaz man ki ma ci jublu rek mooy jàngalekat bi yajlisu day toog al ustaazu euh, walla mu ngi mu ngi toog nii mu ngi toog en train de s'asseoir al ustaazu ustaaz bi alal maqaadati ci kaw ban bi ci ban bi loolu nga ne ma ana fi'lul mudaari' bi marfo ma ne la yajlisu lan moo may wan ne fi'lul mudari' la waxoon nañ fi'lul mudari' ci kanam day am nuun wala a wala taa wala ya ma ne la ya yajlisu marfu'un nan lañ ko rafaa nga ne bi dammati yajlisu voilà nga ne ma jàllal ma ci beneen ma xool ma ne la beneen phrase bi ma ne la almuminuuna yuqiimuuna alsalaata almuminuuna way ngëm yi de yuqiimuuna dañuy taxawal di ko def ca heure ya ca mbooloo ya bu dee mën naa nekk jàppandi na alsalaata julli way ngëm yi de dañuy taxawal julli almuminuuna yuqiimuuna alsalaata nga ne ma ana fi'lul bi ma ne la yuqiimuuna noo ko xame ndax ya bi jiitu ci na aqaama la woon yuqiimu wane ya moo tax yuqiimuuna nga ne ma ana marfu'un bi lan ma ne la marfu'un bi nuuni raf'i yuqiimuuna na boobu marfu'un bi nga ne ma kon baax na as-salaata maf'ulun bihi mamsuubun bil fathi nga ne ma léegi bi ci des mane la bu mujj bi euh, yarkabu yarkabul musaafiruuna albaxar yarkabu mu ngi war wala dina war al musaafiruuna way tukki ñi nga xam ne voyageurs yi al bahra dinañu war géej gi waaye jël gaal war géej gi ngir tukki moo xam lu ngeen ko mën a tudde waaye musaafiruuna yi rek dinañu jël lan gaal gi yéeg ci géej gi nga ne ma ana fi'lun mudari' bi ma ne la yarkabu yarkabu yarkabu fi'lun mudari noo ko xamee yaa bi ci kanam ndax verbe bi rakiba la woon marfu nga ne ma lan léegi man marfu'un bi lan ma ne la marfu'un bi dammati yarkabu voilà nga ne ma kon jeex na jàllal ci beneen i'rab bi ma xool exercice bi aari bi ma lawnu ahmar arib analyser li nga xam ne lawnuhu couleuram ahmaru dafa rouge ñaari aaya alxuraan la joxoon bi ci njëkk ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim alladhiina yu'minuuna léegi yu'minuuna mu nga xam ne gaa yi nga xam ne dañoo gëm yàlla yu gëm kumpa xewagul ba pare ñuy jo ñuy taxawal julli ma ne la euh, ana bi ana bi nu mu tuddati ayaat lan moo fi nekk en ñu ne la yu'minuuna ak yuqiimuuna salaata nga ne yu'minuuna fi'lun mudaari'un marfu'un marfuun bi lan bi nuuni rafa fi'lun mudaari'un fi'lun mudaari' mooy verbe la jëf la joo xam ne mu ngi xew nii walla dina xew ci kanam waaye lii yuminuuna bii nii mooy loo xam ne dañ koo melowoo dañ koo melowoo du denc ñoom seenu ngëm day des intact gëm gi ñu gëm ne yawmal qiyaam dina ñëw gëm gi ñu gëm ne li leen yonent bi sallallahu alayhi wax ci amaaraatu saa nga xam ne yooyu yëpp ci kumpala te gisaguñu ko ñoom am na sax ñun yi ñu ci gis waaye ñu ci gisagul yépp ak laata ñu koy gis gën koy gëm suba ngoon ak foo man di nekk toutes les cherches toute cherche bu ne ak seconde bu ne dañ koy gëm kon fi'lun mudari'un yu'minuna fi'lun mudari'un marfu'un bi nuuni raf'i nga ne alwaawu waaw bi fa'ilun waaw dañ la fa'il mooy waaw bi waxoon nañ la ko ci cours yi ci fi'l mudari bañ ko doon gis fa'ilun te moom damirun mabniyun fi mahalli rafin dafa moom dafa nekk foo xam dañ ko waroon a rafin ndax fa'il la buñ noon yu'minul mu'min al mu'minuuna ngoog dañ ko rafaa ay bil waawi léegi bi ci tegu yuqiimuuna salaata moo ci nekk aaru nga ne yuqiimuuna fi'lun mudaari'un marfu'un bi nuuni raf'i wal waawu tamit faa'il faa'ilun damirun mabniyun fi mahalli raf'i yuqimuuna fi'lun muda moo bële rek ñoo bokk niñ leen di analyser te moom atf sax bu dul woon dañoo dindi woon waa beeg yooyu dang naan atf ci yuminuuna mooy dañ koo tafale ci muminuuna nga ne fi'lun mudaari'un yuqimuuna fi'lun mudaari'un marfu'un bi nuuni raf'i alwaawu faa'ilun damirun mabniyun fi maxalli rafai alsalaata maf'ulun bihi mansuubun bil fatxati léegi nag beneen bi nga war a analyser mu ne woon beneen aaya ba'da a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim wa qul lil mu'minaati yaxdudna min absaarihin waxal te wax way ngëm ñu jigéen ñi ñuy sàdd seenu gis seeni bët man ko daaj rek ci am amu ñi nga xamante ne nii am amu ak tuur tuuru àddina rekk ku ci am jëkkër rek ne acca la diw am naa ko am otoom bi oto bu bees bi jëkkëram jee wàcce laa bëgg wàcceel jëkk jabar ji ci anniversaire bi laa bëgg sama anniversaire bu jotee nag ma ko wàcceel luy ndayam dara lañu la dul wàcceel bu ko manul tous la la dul wàcceel ndax yéen concurrence ngeen nekk te ñun concurrence taxula jóg nit ñi eh kon noonu la kon mu ne xul xul lan la xul ak li xul lil mu'minaati yaxdunna moo ci nekk en rouge ak absaarihinna nga ne xul fi'lu amrin ala yaqulu xul waxal fi'lu amrin moom day nekk la fi'l mabniyun ndax waxoon ba ñuy gis yi nga xam dañ leen di fi'lu amr gisoon nañu loolu kon xul nga ne fi'lu amrin mabniyun ci lan bi sukuni léegi lil mu'minina lii bi ngay jëkk jël li xarfu jarin al mu'min lil mu'minaati ma al mu'minaati ismun majruurun bil kasrati li annahu jam'un mu'annathun saalimun al mu'minaati ismun majruurun bil kasrati li annahu jam'un mu'annathun saalimun yaghdudna fi'lun mudaari'un waaye nag du marfu' mabniyun lay wax mabniyun lan moo tax ñu mab nii ko nuunin nuunin niswa yaghdudu naa ndax na boobu day wane ne jigéen fii mahalli mab moom na boobu te moom na boobu noonu moom mooy lan fa'il bi xool nañ la ko waaw waxoon nañ la fa'il ci arab du jiitu kii bi bu ko jiitoo day nekk lan mubtada kon wa huwa nga ne fa'ilun nabi fa'ilun damirun mabniyun fii mahalli rafe dafa nekk ci foo xamante ne nii ci yoon dañ ko waroon a rafa ndax fa'il absaarihinna ndax min moo jiitu absaarihinna kon absaari danga naan absaari ismun majruurun moom ismun majruurun la tur la boo xam ne dañ koo jar ismun majruurun lan lañ ko jar rek bil ndax min moo ko ji wa huwa mudaaf absaari mudaaf la hinna mudaafun ilayhi damirun mabniyun damirun mabniyun wa huwa mudaaf damirun mabniyun wa mudaaf loolu moo doon exercice yooyu kon tey ñu dugg ci suñu kuurub tey al fi'lu al mudaari'u al mansuub al fi'lu verbe bi nga xamante ni ñuy jëf ji nga jëf al ji nga xam ne mu ngi xew nii léegi wala dina xew ci kanam wala moo xam mudaari'u fekkay euh, futur proche wala lointain yépp ci yem al bi nga xam ne dañ koy nasab mu ne nag muy définir loolu mooy lan al fi'lu al nuqtataani mu ne yunsabu al mudaari'u sabaqahu naasibun gisee définition yi yëpp gisoon nañ ko ci premier tome yoon léegi nag dafay yokk yoo xamante ni ci nawaasi bi yi yi nga xam ne ñoom ñooy tax ñu nasab fi'lu mudari da leen a yokk xam nga gisuñu woon yëpp léegi nag da leen yokk mu ne al fi'lu al-mudari'u al-mansubu nuqtatani yunsabu al fi'lu al-mudari'u sabaqahu nasibun mu ne yunsabu dañuy dañuy nasab al mudaari'u mooy fi'lul mudaari' la ci jublu mooy jëf ji nga xam ne mu ngi di xew wala dina xew ci kanam ida sabaqahu bu dee jiitu na ko kan lañ koy nasab bu dee da koo jiitu naasibun ab naasib naasib nag dina la wax mooy lan moo tax ci lay dugg léegi mu ne la an nawaasibu naasib mooy singulier bi nawaasib mooy pluriel bi naasibun mooy benn nawaasib mooy pluriel bi moom ma ne la façon jamo ban la nga ne ma jamo taksiir jamo taksiir jamo taksiir la ndax waxuma naasibuuna waxuma naasibaatun nawaasib nga gis ne waaw bi ñu ci indi naasibun nawaasibun mu ne la an nawaasibu nawaasib yooyu nga xam ne ñoom ñooy tax bu ñu jiitoo mu mudaari' nekk ci wetam jiitu ko day tax ñu nasab ka dootuñ ko da doon nekk rafaa ñu dindi rafaa bi maska lonk bi def ko fatha nasab ko bokk mu ne hiya ñoom ñoo nekk nii yu jara jàpp an an ak lan ak kay ak li dañ koy wax laamu kay mooy ndax mooy li kay mooy laam bi nekk ci kay léeg-léeg di ko jiitu mën nañoo wax rek kay dhahabtu ila Paris kay adrusa loolu rek mën naa ko wax mais mën naa wax li kay adrusa dhahabtu dem naa ila Paris fële ca Paris aasimatu Faransa dem naa fële ci capitalu Faransa France muy Paris li kay adrusa ngir ma jàng kon li laamu kay def entre parenthèses laamu kay kon am nañ lan an lan kay ak li boobu di nekk ci laa di jiitu li kay bi léeg-léeg ak fa muy faa u sababiya yii yëpp dinañ ñëw lan mooy lan faa u sababiya mo faa mooy faa bi nga xamante ni ni sabab la sabab mooy lan mooy faa bi nga xamante ne ni moom bu ñu ko fa dugalee day day day wane sabab bu tax lan cause bi tax ñu indi ko fa bu ma nee diw de def na nii après ngir lii wala diw de euh, ñëw na ngir dimbali ñu bu ma nee jaa al mudiiru fa yun jii naa jaa a dikk na al mudiiru directeur bi fayun jiinaa faa boobu lu muy kii mooy lii mooy ne daa ñëw ngir dimbali ñu moom ak dikkam mooy sababu dimbali ñu dañoo daa ñëw ngir dimbali ñu mooy dafa dikk ngir lan sabab bi tax mu ñëw moom mooy ngir dimbali ñu dina ñëw ci exemple yooyu yëpp ak beneen bi ci tegu an lan kay ak liwu laamu kay bi ak fa fa bi faa u sababiya saa bi nga xam ne pour sabab la li tax ñu naan sabab ya nag c'est que faa xaraf yi ci arab ñoom dañuy nekk lan féminin loolu moo tax ñu ne faa u al faa u as-sababiyya faa u sababiyya bu doon al faa u mais fii même bu doon sax singulier la tamit sababiya la ñuy def ndax lan sababiya mudaaf ilayhi la faa us sababiya waxuñ al faa us sababiya mu ne beneen bi xattaa mu ne entre parenthèses bi maanaa ilaa aw bi maanaa kay mu ne xatta bi nga xamante ni day am sensu ila mooy vers jëm xattaa walla mu am sensu ngir kay ngir dans le but de xataa boobu ak idan yi yëpp dinañ ñëw ci exemple yi bu leeragul jàppal rek wax ji après dinañ ñëw ci exemple yi insha allah indi na exemple yi masha allah idan entre parenthèses aw idan mooy idan léeg-léeg dañ koy binde alif hamza bi nga xamante ni dañ koy dañuy def benn rëdd alif def hamza bi ci suufu alif bi i def zaal bi zaal après def nuun i za nuun boo xam ne sukkoon lañ koy maas ñu ne izan mu ne aw entre parenthèse wala tamit izan dañ koy bind alif boo xam dañuy def hamza bi ci suuf des zaal bi après def rëdd buy xëcc ci daal bi comme que dañuy doubler masse bi izan noonu tamit dañ ko koy binde mu ne bi ci mujj li li bii nga ne ma ee eh, waxoon nga li sànq ba nga waxee kay wax nga li boo xam ne laa mu kay nga waxoon ma ne waaw loolu wax nga ko sax boobu ngir kay la mooy biy dugg bu ma nee ndax mënoon naa wax dhahabtu illa baris buñ jëlee exemple bi ma joxewoon sànq dhahabtu ila baris kay adrusa bu ma neexee wax ko bu ma neexee ma ne dahabtu ila baris ila baris li adrusa ngir ma jàng bu ma neexee ma ne ñetti façon la dahabtu ila baris li kay adrusa boobu dama dajale ñaar yépp bu ma neexee nag séparer leen bu nekk ak côté kay dahabtu ila baris dem naa baris kay adrusa ngir ma jàng dahabtu dem naa ila baris li adrusa ngir ma jàng waaye zahabtu ila Paris li kay adrusa ma boole ñaar yépp ngir tamit ma jàng sens bi la même chose mu ne la nag boobu pour la woon alors que bii nii di fin bi li bii beneen affaire la mu ne la entre parenthèse laamul juhuudi laamul juhuudi al juhuud buñ ne jaxada mooy weddi koo xamante ne ni da bañ mbir mi déedéet demewul noonu laamul juxuudi mooy li boobu mooy ne da ngay weddi mbir mi déedéet demewul noonu mais nag weddi gi day gi day ànd ak insistance comme buñ ne comme yéeféer yi niñ defoon entre seen digganteeg l'islam rek nga xam ne dañu ko way ci juxuud bi metti lañ ñëw bañ ko bañ boo xamante ni nii maara dayul si pour wan ne daal lii moom du lu baax du lu ñuy topp yooyu yépp nag dina ci joxe exemple léegi nag kon lan lañ am an lan kay li bu kay ak fa faaw sabab yi ak xatta bi nga xam ne day am saasu ilaa ak kay mooy ilaa mooy vers walla jëm wala mu am saasu kay mooy ngir ak idan ak li laamul juxuudi kon nga gis ne un an lan kay li bu kay fa faaw sababiya xatta bi am saasu ilaa wala kay ak idan ak li gis nañ huit alors que bañ ci tollee ñaata lañ gisoon fi ca tom bu njëkk ba tom bu njëkk ba yi ñu amoon moo doon al fi'l mooy nawaasi bi an lan kay ak lii rek lañ lañ gisoon an ak li mooy liiwu kay bi laamu kay boobu yooyu rek lañ gisoon foog naa bañ ci tollee waxoon naa leen ne idan ci la am noonu na am na yeneen comme lii nii léegi nag boo ko mën nga koo jàppe ne leen comme ñun temps booy nañ ko doon jàpp bañ nee gone comme an lan dañ doon wax an lan idan kay an lan idan kay nga xam ne loolu éliminer ngi leen an lan xam nga daa def an lan kay ak li an lan idan kay kay moom boo ko xasee xam-xam ne liiwu kay ci la bokk an lan idan kay après faabeeg xattaa bi ak limu laamul joxul nga xam leen léegi nag mu ñëw ci kii mansuubun mu ne fi'lul mudaari' bala moo ñëw ci exemple yim joxe noonu nawaasi bi mu ne al fi'lul mudaari' nag mansuubun bil fatxati dañ koy nasaabe bil fatxati mais tamit dañ koy nasaabe bi xadfi nuuni raf'i ci effacé bu ñuy effacé nuunu raf'i nuunu raf'i moom doo ma ko laajal al mu'minuuna yadhabuuna yadhabuuna ana nuunu rafni bi mooy nabi ci uuna boobu yadhabuuna la lii nag bu ci duggee ay an lan comme almuminuuna lan bu duggee dootuma wax yadhabuuna na boobu di nuunu rafni dama koy effacer loolu la la wax dama naan lan yadhabu kon laa wax duma wax lan lan mu ne kon ñaari façon yooyu moo am soit mansuubun bil fatxati comme ni ñu ko gise woon lan yadhaba ba nga xam ne lan yadhaba lan yajlisa lan yaquda lan yaq yaqudu la woon jékki toog boo dugalee lan lan yaquda lan yaquda mu gis ne kon fatxa la ko def mansuubun bil fatxati bi ba jox sànk almu'minuuna yadhabuuna bu ma dugalee lan ma ne almu'minuuna lan yadhabu dindi nuunu rafi ba ñu ne mansuubun bi hadfi nuuni rafi loolu rek la bëgg a wax mu ne kon al fi'lul mudaari'ul mansuub mansuubun dañ koy nasab fi'lul mudaari' dañ koy bil fatxati ci fatxa te bu boobaa damir yi di prono personnel yi ñoom ñooy ci seen kaala yi exercer woo waxoon naa nag pronom personnel yi obligé wul ñu nekk fi buñ jëlee benn tur bu ma nee Moodu Moodu moom pronom personnel ban moo mooy taxaw par exemple il il sans cesse jarul mu nekk il bu ma nee Moodu wala ñoom Ibra ñoom Ibra il avec s mooy nekk seen kii hum hum mooy nekk seen place Ibra bu ma nee Ibra rek huwa mooy nekk place bu dee newuñu fi mu ne la nag pronom personnel yi ci ñoom lay cas di exercer nga xam ne fi'lul mudari dañ koy nasab bu daa am naa naasib da koo jiitu comme huwa huwa la mooy moom moom mi fi newul ku góor ki fi newul ak hiya moom mu jigéen ku jigéen ki fi newul anta ak yow mii fi nekk tey góor ana man ak naxnu ak ñun moo xam ñun bi nga xam ne ñunu majesté la dama naan ñun ndeke man sama bopp mii laa ji jublu wala ma ne ñun ndax ñaar lañ wala ma ne ñun ndax ñett lañu wala ma ne ñun ndax ëpp nañu ñett yooyu yépp naxnu boobu moom bu lan jiitoo ma conjuguer verbe boo xam ne nu moo ci nekk lan jiitu verbe bi bu boobaa dama koy nasabe lan bil fatxati fatxa boobu mooy kaa bu njëkk bi mu ne exemple lan yadhaba huwa lan yadhaba huwa moom de lan yadhaba demul woon demul bopp moom demul wala du dem demul damaa dàq ni day dem du moom doom moom mun dem lan yadhaba hiya ma ne lan tadhaba hiya moom mu jigéen mi fi nawul lan tadhaba anta lan tadhaba yow mii de demoo yow mii de doo dem yow mii doo dem ana lan adhabu lan azhabu la lan bi lan duggee nag dootuma wax lan azhabu la ana azhabu la woon lan dugg dama naan ana lan azhaba ana lan azhaba du bu nahnu lan nadhaba nahnu lan nadhaba loolu mooy bu njëkk bi bi nga xamante ne nag bi hadfi nuuni raf'i dañuy effacer nuunu raf'i bi yu'minuuna na yuslimuuna yarkabuuna na naa yooyu nga xam dañ koy effacer ci cas yi mi exercer ci pronom personnel yooyu mooy muy yan la mu ne hum mooy ñoom ñi fi newul il avec s ñoom ñu góor ñi fi newul huma duel lii nag amul ci français huma mooy ñoom ñaar ñu góor ñi fi newul wala ñoom ñaar ñu jigéen ñi fi newul antum mooy yéen ñii vous yéen ñii may waxal laa wax antumaa yéen ñaar ñii may waxal anti yow mu jigéen mii may waxal boobaa nag ñoom comme que dañuy am ay nun yii nii yëpp boo seetloo dañuy am ay nun pluriel yeeg anti ñoom dañ ak antumaat ak huma ñoom dañuy am ay nun ca fin ba nun yooyu nag day effacé bu dee lan wala an ak seeni mbokk dañ ciy dugg mu ne la exemple hum bi hum lan yadhabu xam nga yadhabuuna la woon hum yadhabuuna bi daan duggee nga ne hum lan yadhabu huma yadhabaani la woon xam nga nabaango nga ne lan yadhabaa nga dindi lan nga dindi naba loolu mooy bi hadfi nuuni raf'i dañuy effacer nuuni raf'i bi antum tadhabuuna la woon nga def antum lan dugg lan tadhabu effacé na ba antuma antuma tadhabaani la woon nga dugal antuma lan dugg lan tadhabaa nga dindi nuun ba anti lan la woon tadhabiina nga dugal lan anti lan tadhabii nga effacé nuun ba loolu moo li aju woon ci al man man fi'lul mudaari' mansuubun bil fathati ci ak bi hadfi nuuni rafi' ak effacé gu ñu effacé nuunu rafi' léegi nag mu ne la nag mais nag du fi'lul mudaari' yëpp la ñuy rafa am na yoo xam ne comme yi ñu gisoon ca fi'lul mudaari'ul marfu' fi'lul man mansuub am na yoo xam ne dañ leen di mabni mabni mooy loo xam ne fin ba du changer masque ba du changer. mooy na ak antunna comme niñ ko gisoon ci fi'lul mudari' al marfu même kaa même la waraloon loolu la waraloon ca fi'lul mudari' al marfu ñoom kenn rafaawu leen woon ñu leen doon mab ñu leen doon mab nii muy na ak antunna moo ñëwaat fii rek mooy bu dee daal ñoo taqaloo ak nuunu wa dañoo jeexeek nuun boo xam ne day wane ne jigéen lañ wala nuunu tawkiid nuun boo xam ne d'insistance la day tax ma insister la yar la tarka bun na tabaqa naan tabaqa la boobu na boobu noonu la tarkabu bun na na boobu noonu insistance la la yun bazan na naan boobu na boobu moom ci la bokk ñaari naa yooyu ak bi nga xam ne comme bu ma ne yajlis na na boobu noonu day wane ne hunna yajlis na la ay jigéen lañu ñaar yooyu nag ci ñaari kaa yooyu hunna ak antun na ñoom seeni kaa boobaa kenn du wax marfu'un an fi'lun mudari'un mansubun dootuma wax mansubun mais damaa mabniyun dootuma wax mansubun ndax nasab mooy loo xam ne fatha la ay effacé nuunu rafa bii nag moom dadul changer mabni nii rek lañuy mel yadhabna badanna du changer na la ak antunna mu ne la exemple hunna na bu doon hunna danga naan hunna yadhabna bu lan duggee moom it kon du changer lan yadhabna rek ngay wax ndax moom du changer comme que bu dee fi'lul mudari' marfu' sax moom du changer naka ngay bëggee kon fi'lu mudari' mansub muy changer kon du changer kon danga naan hunna yadhhabna hunna yadhhabna la nga dugal lan hunna lan yadhhabna hunna lan yad manoo ne hunna lan yadhhab taxaw déedéet hunna lan yadhhabna ndax moom mabni la du changer antunna antunna tadhhabna la woon nga dugal antunna lan antunna lan tadhabna moom it du changer ñaar yooyu moom mooy ne ñoom seen kaa mu nekk fi'lul mudari' marfu ak mu nekk fi'lul mudari' mansub ak sax ñu nekk fi'lul mudari' comme niñ koy gisee majzum ñoo ci yem ñoom duñ changer yadhhabna moom du changer moo xam naasib ba ko jiitu comme ay lan moo xam ja lan jaazim comme lam wala dara jiituwu ko mu war a rafaa c'est pareil yazhab na yazhab na yazhab na yazhab na ngay wax ci du changer loolu mooy mabni léegi nag mu dikkal la nag ci nawaasib yi mu la jox ay an lan kay lii mu joxe la nag ay exemple yuy étayer yoo xam ne day wane ne lii ma wax yoo xam dala koy dina leeralal sa bopp ba mu leer nañ nga xam ni nan nga koy utiliser mu ne la am si lay exemple bi ci njëkk ci exemple yooyu an ndax an lañ njëkkoon wax mu ne exemple yépp nag masha allah ay ay ci alxuraan la ko jële ba mu des idan kon band a'udhu billahi minash shaytanir rajim exemple an innama amruhu idha arada yaquula lahu innamaa amruhu idaa araada an yaquula lahu kun fayakuun innamaa li am ba des mooy amruhu biram de moom suñu boroom idaa araada bu dee de subhaanahu wa taala idaa araada bu dee dafa nam shay'an mbir ak lu mbir ma mbiroo lii an yaquula lahu danaan mbir moomee ku nekkal fa yakunu ci saa sa mu nekk moom mi nga xam ne amruhu baynal kaafi wan daa nekk ci ant kaaf ak nuun bu ne kun rek la mu nammaam léegi nga ne ma mu ne la an mu ngoo ko innama amruhu idha shay'an an yaquula an yaquula lu tax ndax an moo dugg nga ne yaquula an yaquula kon yaquula fi'lu mudaari'un mansuubun bil fatxati la ndax an moo dugg ci kanamam te an naasib la mu ñëw exemple lan ne ba'd a'uudu billahi min ashaytaani rajiim wa yasta'jiluunaka bil 'adaabi wa lan yuxlifa allahu wa'dahu wa yasta'jiluunaka bil'adaabi wa lan yuxlifa allahu wa'dahu wa yasta'jiluunaka ñu ngi yàkkamti di la laaj yaa laaju yàkkamti bil'adaabi ëndil leen mbugal mi ñoom dañoo yàkkamti mbugal mi ñëw waa màkk ñi te xamuñ ne mukk yuxlifa muy muy muy foose allahu buur yàlla subhaanahu wa ta'aala wa'dahu jour ba mu ne jour boobu délai ba àpp ba mu teg na bu jotee ca la leen mbugal mi di dal jarul ñu koy yàkkanti bu jot yàlla moom du li ne woon loolooy am jamono jooju lay amee moom ala kulli xaalin noonu lay amee du fausse rendez-vous moom mu ne la lan a ngoog lan yuxlifa lan yuxlifa waxul lan yuxlifu ndax lan moo dugg yuxlifa xam ne yuxlifa day nekk fi'lun mudaari'un mansuubun bil fathati mu ñëw ci exemple kay mu ne ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim faradadnaahu ilaa ummihi kay taqarra aynuhaa walaa tahzan faradadnaahu ilaa ummihi kay taqarra aynuhaa walaa tahzan faradannaahu yonent yàlla muusa ala ñu delloo ko ilaa ummihi delloo ko ndeyam muy yaayam ngir mu lan nàmpal ko ci histoire Firawna ba rek nim siiwi mook sayyidina muusa ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ñu delloo ko ca ndeyam radiyallahu taala anha kay ngir taqarra dal aynuha bëtam sedd wala tahzan te du jàq du am benn jàq ci doomam ji mu teg ci ndox mi te xamul fu mu nekk yàlla ne ko del naa la ko delloo mu delloo ko kay ngir gisoo dans le but lan moo tax mu delloo ko lii rek la kay taqar da ngir taqarra te waxul taqarru ndax kay mu dugg taqarra kon exemple kaye ngoog sànq waxoon nañ zahabtu ila baris kay adrusa léegi nag li mooy laamu kay bi bi nga xam ne mooy taqaloo kay exemple ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnaas mooy àggalewul aay li tubayyina linnaasi ma nuzila mooy aaya boobu nga xam ne danaan wa anzalnaa ñu wàcce ñun buur yàlla subhaanahu wa taala ñu wàcce ilayka ci yow sayyidina wa rasulina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam buur yàlla wàcce ci sa kaw wa anzalnaa buur yàlla na mu wax wa anzalnaa ñu wàcce ilayka ci sa kaw yow sayyidina yow yow sayyidina wa sallam adh-dhikra ñun ñoo naan ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko tudd rek di ko sàllaw Muhammad noonu rek tegoo ci moom luy wane ne sangal julliwoo ci moom loolu moom bokk na ci li nga xamante ni boroom xam-xam ni dëppoo nañ ne loolu du lu rafet du ay teggin ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax bu ma nee buur yàlla wax sayyiduna sayyiduna bi ñun la concerné suñu sang looloo tax sax loolu beneen affaire la ci Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom dañ jàpp na yooyu sax dañ ko ci war a dugal ci biir nodd gi waaye yàlla baax loolu taxu ñëw jóg waaye euh, nu mu tudd moo tax ma ne Seydina du yàlla moo ne Seydina déedéet mooy ñun ñii boo génnee suñu boroom subhaanahu wa ta'aala lépp képp ku nekk ak lu nekk rek sayyidina muhammadu sallallahu alayhi wasallam mooy sa sang mu ne wa anzalna kon ñu wàcce ilayka ci yow sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam az-zikra ah sunna li tubayyina az-zikra bi tekkiwul alxuraan li tubayyina ngir nga wàcc ngir nga leeralal linnaasi nit ñi ma nuzila ilayhim li nga xam ne dañ koo wàcce alayhim ci ñoom lan lañ wàcce ci ñoom alxuraan mooy dañoo wàcce ci yow sunna moo tax dof dof lu nekk fi naan ay man moom lu ko lu ñu wax rek nga ne lool alxuraana ko wax comme yenn mbokk jigéen ñi nga xam ne moom ak yenn góor ñi sax ci wolof yi rek sénégalais yi nga xam ne ñoom en général ñun duñu xam dara ba pare te loo wax nag ñu ne alxuraana ko wax mais mel ni ñoom dañoo mokkal alxuraan toog xamuñ ci dara ba pare man la ndax alxuraan pour ñoom daal diine ji lu alxuraan waxul rek après ñu ne kon borom xam-xam yee ko wax après buñ la lool nag borom xam-xam moom moo gën di ci seeni bët subhaanallah mooy ndax ñoom fi ñu koy teg buñ nee borom xam-xam yee ko wax bu amul ci alxuraan ñu ne boroom xam-xam a ko wax rek mooy ah seeni xalaati bopp la ñuy wax man moom jëfewuma loolu lañ ci jublu de jubluwuñ ci leneen ay ndax boroom xam-xam du bëgg xam mooy kan. mooy ne ah kon moom jaru ko nga loolay caaxaan dëgg la moom mooy waxu jaahil am nii dëgg xamul dara jarul sax bàyyi xel moom moo tax nekk fi naa alxuraan rek xadiis xadiis nag yàlla ne maa wàcce ci yow xadiis sunna ngir nga leeral nit ñi li ma wàcce ci ñoom yow naka nga xam nga fii manoon it dañoo wàcce ci yow alxuraan ngir nga leeral nit ñi li ñu wàcce ci ñoom ci alxuraan bi ñu wàcc moom mooy ne yow kon contradiction la répétition la même chose loolu dañoo wàcc ci yow alxuraan ngir nga leeral nit ñi alxuraan loolu wax la dañoo wàcc ci yow sunna muy ndax gis na xadiis yi ni ñuy leerale yenn ay alxuraan yi ak àtte yi ngir nga leeral nit ñi loolu voilà xaraamal ci ni xaraamal nañ ci yéen medd loolu alxuraan ko xurrimat aleykumul maytatu waddamu wa laxmul xinziiri wa maa uhilla li gayrillaahi bi xaraamal nañ ci yéen médd almaytatu viande Carrefour yi ñuy électrocu électrocuté yooyu yépp dafa xaraam yi tubaab yi rey fii yépp xaraam yàlla da koo xaraama ak lu la waay mën a wax waddamu ak deret walaxmul xinziiri ay jël rendi sam tabaski ba bare ku nekk nga jël ñaasal ko ci jëwam loolu bid'a bu bon la wax dara baaxut ça ne se fait pas nan ngay jële loo xam ne dafa sobe sobe nga koy taqal sa bopp muy mel nga rek nga jëloon am saw di ko raay si si si jë c'est la même chose yépp ay sobe lañu moom dereetu tabaski ji ngay jël di ko raay sa c'est pareil loolu moom mooy ñi xamul la koy def boo xamee nag amul comme comment tradition la saa bàyyi ko doon def te génn na àddina bu kii waaye ma ne léegi dangaa bëgg a bokk ci doon wax inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun ñun dañoo fekkoon suñu bàyyi doon def benn biir ñu topp ci mais kon lan mooy sa différence yow yi fiiru màkke amul léegi nag sunna moo naan la lan moo naan la attention du meddi yépp mu ne nag huwa tahuru ma wala xillu maytatu géej moom méddam dagan na ndoxam man nañ laab na waaye méddam dagan kon nga gis ne kon loolu génn na ko ci képp nag koo xam ne dane moom alxuraan rek kon lay xool kon dañ naan ko yow bu lekk ci jëna mën nañ ko ko wax foofu kon loolu mooy ka li tubayyina linnaasi kon na lañ def léegi exemple faa bi mooy faa u sababiya faa bi nga xam ne day wane sabab nga xam ne mooy war war tax tax bi mu ne baan a'uuzu billahi min ashaytaani rajim fa hal lana min shufaa fa yashfa'u lana fahal lanaa min shufa'aa fa yashfa'u lanaa mu ne fahal hay way ndax lanaa amuñu min shufa'aa ci ay ràmmkat fa yashfa'u lanaa bu ko defee ñu ràmmuñu ñun ñii de ñu gaay bu ñu nee ci ay problème yow mbal xiyam fahal hay waay ñu ngi laaj hal lanaa waay waay ndax amuñ min a ci ñoo xam ne mën nañoo intercession def intercession fa yashfa'u bu ko defee fa yashfa'u sabab bi lan moo tax fa bu ko defee ñoo ñoom fa yashfa'u naa lan moo tax ñuy laaj ñii benn cause rek lañ bëgg ñu defal ñu benn raison rek a tax ñu leen fa yashfa'u lana ñu daal di ñuy ràmm loolu mooy faaw sababiya ñoom shufa'a yi mooy ràmmkat yi lan lañ leen doy fayashfa'u lana liñ bëgg daal tax tax bi ñu bëgg li ñu bëgg mooy lii fayashfa'u lana muramman kon exemple fango comme bi ma joxe woon sànq fa yun jiinaa bu ko defee mu xaw ma jaa al mud eh, jaa al mudiru fa yun jiinaa kii bi ñëw na directeur bi bu ko defee moom mu ràmmuñu mu dimbali mu génn ginne mu mu mu mu xettali ñu exemple xatta mun a ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbuun lan tanaalu yëg leen ne du ngeen mukk albirra ak mbaax du ngeen ko am de mokk xattaa lu dul tunfiqu ngeen dépenser mimma tuhibbuna ci li ngeen gën bëgg jël ci li ngeen gën a bëgg dépenser looloo tax ngeen mais jël yi nga xamante ne nii jotatuma bu dee yére jotatuma sol naa ko sàppi la sol naa ko ba gaa yi rusati naa nag ñu ko ma koy gis moom ma jël ko nag di jaay mbaax dajale jotatuma mooy da ngay dajale jotatuma sàppi na xewwi na demode na mooy demode mooy xewwi na rek sàppi na jotatuma yooyu yépp nga boole ñett yooyu yépp sàppi na jotatuma xewatul léegi nga boole leen nag yépp nga xam ne lu bari la ñuy doon nga def ko rek ci ak kii jox ko nit nag mu kontaan waaw dina kontaan ndax moom xamul sa yéene mais yàlla mi xam sa yéene xam nga ne tous doo ko ci am yow yow lu néew bu dee di am lu néew nga ci ndax yow defoo sax ngir yàlla yow da def parce que naa débarrasser sama sama sama armoire bi sama baye bi naa ko débarrasser baye lañ doon wax nañu ko débarrasser ci yu yàgg yi bu ko defee ma indi beneen beneen arrivage bu bees <laughs> waaja moom ka ngay jox moom xamul ni mu demee mais yàlla mi nga xam ne aalimul ghaybi wa shahada nga xam ne ya'lamu ma fi sudur li ci dënn yi xam na leen xam nga ne kooku ngay jëflanteel jëflantewoo ki nga koy jox am nañu yàlla sàmm mu ne kon kon du ngeen daj albir ak mbaax hatta tunfiqu lu dul feek ngeen dépenser mimma tuhibbuna li ngeen gën a bëgg loolu mooy exemple boobu ci li ngeen gën a bëgg ngeen di jël di dépenser moo tax muurum koor dañ naan la ci dund gi ngeen di lekk yéen booy lekk parfum parfumé parfumé ngay joxe murum koor mais doo jël ceebu fas yi yow di lekk parfumé bu gën a bu gën baax ci àddina bi murum koor jot rek yéen ñépp moom ngeen di lekk bi gën a baax muurum koor jot yéen ñépp ngeen jëm ci fas ci euh, ceebu fas yi nga xamante ne nii kenn xamul ni mu demee gaaw jël di jox masaakiin yi déedéet ah mukk min min xuutikum ci si li ngeen di dund ngeen koy génne idan exemple idan du alxuraan mu ne exemple atlubul ilma point ndoxta idan tablughal majda mais ñaari nit ñooy wax man man dama ne atlubul ilma man de damay sàkku xam-xam am ku ma ne kenn ki may waxal idan kon de boo ko defee de tablughul majda di nga jote ak ak ak yëkkatiku al majd mooy euh, majd ak sharaf mooy place yu kawe lañ mooy buñ ne waa ji honneur di nga am honneur ci dëkk bi di nga al majd euh, nan laa koy tëkkee honneur li nga xam ne day tax walla nga ti nga féete nit ñi kaw te yàlla rek tax nga xam ne yàllaa la fay teg du yow yaay yaa fay teg teglu sa bopp wala di gis ne maa leen féete kaw mais yàllaa la fay yàlla def la yow boroom xam-xamu dëkk bi loolu mooy honneur la majd la boo xam ne ci kaw yaa tiiñ ñépp teraanga boobu kon atlubul ilma damay sàkku xam-xam idan kon de tabluga xattaa bale tunfiqu dañoo effacé tunfiqu na dañoo effacé la naaba tunfiqu na dañ ko def xattaa tunfiqu na xattaa bi mansubun bi hadfi nuuni rafi idan tablugha idan tablugha léegi exemple li muy laamul juhuud yi mu ne exemple ba'd a'uuzu billahi minash shaytaani rajiim wa maa kaana allahu liyu'adhibahum wa an kunta fiihim wa maa kaana allahu liyu'adhibahum wa anta fiihim wa maa kaana te déet buur yàlla di nekk li allahu buur yàlla subhaanahu wa ta'aala liyu'adhibahum mu leen di mbugal dàq na mbugal ma wa anta te yow fiihim yaa ngi ci seen biir waaye tamit du leen buggal wahum yastaghfirun du leen buggal li continuer aaya bi fekk ñoom ñu ngi def ay astaghfirullah as naan di tuub di dellu ci yàlla fekk loolu mu ngi am moom mooy garantie bi wane ne moom yàlla duñu ñu buggal bu ñu ko bàyyee nag mooy buggal mi dal ci waa àddina bi yépp àddina bi tukki moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bi du tukki fekk ci kaw suuf fekk am na ku naan allah allah allah allah allah loolu fekk mu ngi am rek mooy àdduna bi gëmal na yow moom tukkeegul kantaan ak man dee naa wala keneen dee na loolu moom taxul àdduna bi tukki moom ndax umam yi moom dañoo am ay seeni dund dafa gudd mais ash ki eh, ashxaas yi moom shaxs yi moom nga xam ne mooy particulier kenn kenn nit ñi ñoom seeni dund guddul voilà kon wamaakaanat nekkul allahu buur yàlla li yu'adhibahum mooy dafa dàq gisoo dàq bi li yu'adhibahum nekkul ne ngir duma leen di mais dafa dàq duma gi wamaakaana allahu li yu'adhibahum comme juxut da ko dàq d'une manière ferme mukk du leen duma mukk mooy nekkul di leen duma wa anta fihim te yow sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi ci ñoom mooy garantie fii ak fa ñu jox mu ne la nag léegi nag mu ñëw ci sens généralu yi ñu joxe woon an lan kay lii mu ne an le verbe yi nag français la leen def le verbe qui suit traduit à l'infinitif mooy ki nga xam ni day day day day def traduction mu ne na boo gisee verbe boo xam ne dafa am an comme an yaqula yow boo koy conjuguer boo koy traduire en français verbe bi ci topp lan nga koy def à l'infinitif mooy ne infinitif lay nekk loolu mooy lan an lan nag loolu lee nag mooy ki nga xam ne day traduire wala kii kii en français an boo gisee an rek verbe ba ca tegu mënoo ko def imparfait présent déedéet infinitif lan mu ne négation renforcée naa le futur négation la boo xam ne dañ koy renforcer dans le futur mooy euh, lan mooy wax ji ñëwagul mooy li may dàq comme wayestanjilunaka ñuy yàkkamti de bil adabi ci mbugal bi di la laaj mbugal mi na gaaw walan yuxlifa mooy loolu ñëwagul te buur yàlla de moom du masa du masa foose wax doxu li mu dige naxee mbaay dama leen doon nax déedéet buur yàlla du def lool loolu ñëwagul dige kay mu ne afin que kay mu ngi tekki afin que mu ne laamu kay mu ngi tekki afin que ñoo bokk même kii mooy dama waxoon la pris la baris kay adrusa li kay adrusa li adrusa fa bi faaw sababiya bi nga xam ne sa mu ne ce qui précède fa est la cause de ce suit mu ne li nga xam ne moo jiitu fa bi avant fa bi di ñëw moom mooy tax taxu mooy cause lii ñëw après comme fa hal lana min shufaa ndax am nañu ay ràmbukat loolu mooy lan mooy cause lan li jiitu fab yi xam nga fab yi ñëwgul fa yashfa'u lana li jiitu moom mooy cause il faut ràmmukat yi nekk fi ngir ñu man ñoo lan ñu man ñoo ràmm fa yashfa'u lana mooy li jiitu faa moom mooy nekk cause am moom lañ waxoon sànk rek bala ñu ñoo ràmm ràmmkat yi dafay nekk ràmmkat yi seenu ñëw fi wala almudiiru euh, exemple ma joxe woon jaa almudiiru fa fa jii naa mooy ne ñun suñu ñëw directeur bi lenn rek lay jariñ mooy ngir mu xettali ñu cause bi xatta jusqu'à ce que voilà lan tanaalul du ngeen daj mbaax du ngeen ko am xatta lu dul mooy jusqu'à ce que idan donc ak alors idan mooy donc ak alors lay tekki damay sàkku xam-xam ah alors kon de di nga nekk ku màgg nag laamul juxuudi nag mu ne renforce la négation day renforcer négation bi jiitu gis nga wamaakaana te buur yàlla nekk loon lii bi bu ñëwee da koy gën a renforcer lii yu'adhibu day gën a renforcer gën a dàq négation bi ne loolu amul mu ne astérix ci faaul faaul sababiya mu ne faaul sababiya masbuqatun bi nafyin aw nahyin aw istifhaamin aw amrin lu am solo dama doon ragal sax mu bañoon ko def ndeke def na ko walillahi alhamd mu ne faaul sababiya faaul sababiya mooy fa biñ gisoon fa hal lana min shufaa fa yashfa'u lana mu ne faa boobu assababiya nga xam ne tax tax la masbuqatun moom dañ ko da koy jiitu saa su ne day jiitu faa bi dañ koy jiitu bi naf yin ci naf yi mooy loo xam ne day dàq day dàq amul ne amul comme moo tax nga am fahal walla naf yin mooy loo xam ne day dàq aw nax yin walla luy tere dinañu gis euh, kii laamun nahi ak laamu laa annaafi ak laa annaahiya insha allah mu ngi ci biir kuur yi ca kanam naf yi mooy lii bu ma nee comme laamun am naf yi bu ma nee laa rajula fi daari amul benn waay bu amul benn góor ci biir mais nag jubluwuma ci bu ma buñ ma nee seetal ma ci kër gi ndax góor a ngi fi ma dugg visiter fépp ubbi fépp xool dugg ci armoire yi xool xool ci coin yeeg recoin yi gisuma dara ma génn ne laa rajula fi daari amul benn góor ci biir kër gi ay jigéen ñi neen peut-être fa ne mais daal góor amu fi boobu damaa dàq laamu naf yi la mooy damaa dàq alors que an nax yi liy tere bu ma nee laa tadxul eh laa tadxulil bayta eh yow bu dugg ci kër gi loolu mooy lan mooy dama laa tere loolu mooy naax yi an nax yi mooy kon il faut mu jiitu ko loo xam ne day dàq walla loo xam ne day tere aw istifhamin wala loo xam ne egg ab ab laaj la damay laaj damay laaj ndax moo tax gisoo fee fa hal lana min shufa'a est-ce que dikkal nañu min shufa'a ci ab fa hal lana ndax am nañ min shufa'a ci ay ci ab lan ay ràmmukat fa yashfa'u lana mu daldi ñu mu daal di ñuy ràmm aw amrin walla mu nekk loo xamante ne nii dama ciy lan day may joxe ordre voilà mooy il faut yooyu ñooy jiitu soit naf yi luy tere wala nax yi wala istifham wala amr yooyu ñooy jiitu loolu moo taxoon sànq manaan la damaa ragaloon sax mu bañ ko wut ndax man exemple bi ma joxe dafa baaxul woon mooy jaa al mudiru kii bi dikkal nañu euh, nu mu tuddati directeur bi fayun ji mu daal di ñu xettali bu boobaa danga naan hal jaa al mudiru wala ajaa al mudiru fayun ji naa abi nga ci waroon def wala hal ngeen mu baax moo taxoon ma foogoon na indiwu ko ndax man exemple bi ma joxoon dama gisoon ne baaxul far alhamdulilah mu defoon yi nga xamante ne nii ci laa doon ñëw mooy yi nga xam ne mooy wane ne il faut nag pour mu baax du n'importe quelle phrase rek ngay defar mooy il faut mu am nafyun luy tere walla nahyu nafyun luy dàq aw nahyun wala luy tere wala istifhamun luy laajte aw amrun wala nga joxe ordre ajaa al mudiru ndax kii bi dikk na fayun jiinaa bu ko defee mu daldi ñuy gindi mu daldi ñuy euh, dimbali boobu sauver léegi nag mu ñëwaat ci beneen affaire def mise en mise au point bu am solo mu ne laa yakunu al fi'lu al mudari'u mansuban illa idha sabaqahu illa idha sabaqahu naasibun aw idha kaana ma'tuufan ala fi'lin mansuubin laa yakunu al fi'lu al mudari'u mansuuban illa idha sabaqahu naasibun aw idha kaana ma'tuufan ala fi'lin mansuub mu ne laa yakunu du nekk al fi'lul mudaari'u fi'lul mudaari' bi présent continu bi walla futur bi mansuuban di lu ñuy nasab illaa lu dul ida sabaqahu bu dee da koo jiitu naasibun ab naasib yooyu lañ jóge sànk an lan idan kay xatta laamul juhuudi laamu taali la non laamul juhuudi ak laamu kay ainsi de suite yooyu lañ jóge naasib yooyu bu ko jiitoo dañ koy nasab aw mu indil la beneen lii moo mooy moo bees ci wax ji aw walla ida kaana walla mu nekk maatufan loo xam dañ koo ataf mooy dañu koo lëkkale ala fi'lin mansubin ci fi'l verbe boo xamante ne nii dañ koo nasab maatuf mooy lan mooy bu dee waaw bi daa dox seen diggante bu ma nee jaa muhammadun wa ibrahimu wa boobu waawul atf la dama naan euh, ibrahim dañ koo ataf ci muhammad dañ ko dañ leen lëkkale waaw bee tax bii tamit lool la mooy ne bu dee waaw daa am waaw boo xam ne même obligé wul entre Ibrahima ak Muhammad dara du nekk seen diggante avant waaw bi dara mën naa nekk seen diggante bu ma nee jaa a Muhammadun masaan wa ibrahim jaa dikk na muhammadun muhammad masaan ak ngoon ci ngoon gi la dikk ibrahim mooy entre wabi ak muhammad bi am nañ masaan wabi door a ñëw loolu garaawul boobaay dañ naan dañ ko ataf léegi nag mu ne la la bu dee kon dañ koy nasab bu dee naasib du koo jiitu fi'lul mudaari' mais dañ koy nasab bu dee dañoo bi jiitu fi'lu moom dañ koo nasab ba pare mu am beneen verbe boo xamante ni beneen fin lu mudaare boo xam ne dañ koo lëkkale comme ni ñu lëkkale Ibrahim ci Muhammad mu ne kon exemple aaya la a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim asaa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'aatikum wa jannaat asaa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'aatikum wa yudxilakum jannaat asaa asaa yàlla day nekk rabbukum mooy ne seen boroom de boobaa dina def asaa day teg xëy na mais xëy naa yàlla mooy lu am rek rabbukum seen boroom bu ngeen defee daal xëy na mu kii leen mooy day nekk rabbukum seen boroom yéen de yéen nit ñi yéen jullit daldi leen yéen ñi gëm an yukaffira mu daldi kafaara effacer ankum wëlliif leen sayyi'aatikum seeni ñaawteef wa ginnaaw gi yudxilakum mu dugal leen jannaatin ay àjjana yal nañ ci yàlla boole jéggal ñu suñuy bàkkaar dugal ñu fa wax mu ne léegi fii nga ne xool asa ah, rabbukum an anango naasib yukaffira nga ne ma lool garaawul xam nañ ko ankum sayyaatikum wa jàppal waawul atfi bi nga xam ne day tax ma coordonné lëléeg li jiitoog ñaari verbe bi yudxilakum yudxila wa yudxila lan moo tax ma ne wa yudxila ndax moom wa bi day coordonné lan yudxila ñaari verbe bi yudxila lay coordonné ak yukaffira comme que yukaffira dañ ko maasoon ra kon yudxila ngay wax voilà loolu la lay wax ne bu dee ida kaana ma'tufan ala fi'lin mansub bu dee dañ ko nasab dañ ko lëkkale coordonné ak fi'l boo xam ne waaw daa nekk seen diggante bu leen di boole fi'l boo xam ne mansub dañ koo nasaboon boobaay la ngay wax da nga koy nasab boo asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannaati loolu la woon léegi nag mu ñëw ci i'rab bi analyse lan lay analyser yii lan yadhaba ak lan yadhabu ak lan yadhabna léegi ñu commencé lan yadhaba mooy du dem lan yadhabu ñoom duñu dem lan yadhabna ñoom ñu jigéen ñi de ñoom duñu duñu dem mu ne lan naasibun mooy dag naan naasib yadhaba fi'lun mudari'un mansubun bil fathati fi'lun mudari' marfu'un mansuubun ma naan mansuubun boo xam ne dañ ko nasab bil fatxati ci fatxa huwa damirun mustatirun fa'ilun léegi ndax yii yaa koy jëli fa'il yi mooy buñ ko bindul yow yaay naan damirun ab damir la boo xam mustatirun dafa nëbbatu fa'ilun ne mooy sujet mooy huwa ndax yadhaba góor la huwa yadhabu léegi ñu dugal lan huwa lan yadhaba te huwa bi new fi yow yaa naan huwa damirun mustatirun fa'ilun kon loolu mooy analyse bu njëkk bi lan yadhabu nga ne lan naasib yadhabu fi'lun mudari'un mansuuf bun bi hadfi nuuni raf'i yi yépp wax nañu ko fi'lun fi'lu la verbe la jëf la mudari'un boo xam ne mu ngi xew wala dina xew yi dina xewi mansuubun boo xam ne dañ koo nasab bi hadfi nuuni ci effacé gu ñu effacé nuuni raf'i mooy buuna bi yadhabuuna ñu effacé ba lan duggee lan yadhabu mu ne waaw boobu nag xëcc baa bi fa'ilun mooy sujet bi damirun damir la mabniyun boo xam ne dañ moom du changer damir yëpp mabni la fii raf raf'i dañu nekk ci place rafa ndax fa'il la buñ ne lan yadhabul lan yadhaba al muslimu lan yadhaba al muslimu bu doon wala lan yadhaba al muslimuna léegi ñu dindi muslim moo def lam yadhabu waaw bi taxaw seen place ñu ne fa'il damirun moom waaw boobu fa'ilun la mooy sujet bi damirun mabnin fi mahalli raf'in ci place bi ñoroon a rafa bi ñu tegu mu ne lan yadhabna lan yadhabna la ñuy analyser mu ne lan naasibun moom de naasib la yadhabna fi'lun mudari'un mabniyun waxoon nañ la lan bi mooy na lan yadhab na ñoom de demuñu hunna moo fi waroon ne nga ne kon fi'lul mudaari mabniyun doox boo mansuubun de mabniyun bu fi lan newul woon ak wala lam ak jaazim niñ koy gisee moom de toute façon du changer yadhab na rek nga wax kon fi'lul mudaari mabniyun nga ne naba nag yadhab na fa'ilun mooy sujet bi damirun mabniyun damir la boo xam ne mabni la moom damir yëpp ñu changer niñ leen di maase xale mahalli raf'i dafa nekk place rafa lu ñu waroon a rafa ndax fa'il place lu ñuy rafa la waroon léegi loolu mooy analyse mu ñëw ci tamarin pour jeexal mu ne tamarin ay exercice quatre façons exercice bi ci njëkk anshi xamsa jumalin fiha nawaasibu muxtalifatun anshi formel xamsa jumalin cinq phrases cinq phrase ngay defar tey fii xaa ci biir frase bu nekk nawaasibu mooy ñeenti phrase yi cinq phrase yi nawaasibu muxtalifatun day am naasib doo jël boo utiliser lam ci phrase bu njëkk bi wala an dootoo leen utiliser boo utiliser lan ci kaw du phrase bu njëkk bi mënoo ko utiliser ci quatre phrases yi des boo utiliser kay ci phrase bu njëkk bi dootoo ko utiliser loolu la wax bu ci nekk ak naasibam boobu mooy bu njëkk bi beneen exercice bi mu ne adxil lan ala al af'al at taaliyati wantabih ila at taghayyurat fi akhiriha dugalal ma lan adxil dugalal lan lan mooy lan nga dugal ko ala al af'al at taaliyati ci verbe yi may indi ay verbe la ay jëf yu may indi ay verb yu ma lay bindal wax la ko waaye nag nga dugalal ma ci lan te nag changement yi nga xam ne ñoo war a yi ñu war a changement yi ci war a xew yi ñu ci war maasa xool nan lañ koy régler ba mu jaar yoon ci maska comme que lan dugg na nga def ko ci fin bi mu ne bi ci njëkk yadhabu yadhabu léegi yadhabu mooy dem na léegi nag non non dina dem wala mu ngi dem yadhabu léegi yaa ciy dugal lan après ka xool nan ngay kii changement fin bi bi ci tegu yadhabuuna pluriel u dinañu dem yadhabuuna yaa koy dugal lan xool tamit nan ngay def changement yi bi ci tegu na mooy jigéen ñi hunna yadhabna ñoom jigéen ñi dinañu dem bi ci tegu nasma'u mooy dégg law kunna comme law kunna nasma'u naqilu law kunna nasma'u aw loolu la woon ma kunna fi ashabi as-sa'ir fa'tarafu bi dhunubihim fa soxan asaabi sa'ir loolu kon naa nas moom aw fàtte naa ba ca tegaw man roog naa du nàqilu de subhaanallah fàtte naa ko wóoratuma nasma'u en tout cas mooy ñu ngi dégg dinañ dégg boobu dugal ci lan yaxaafu huwa yaxaafu mooy dafa ragal dina ragal digal ci lan nga xool kii tamit changement yi na mooy di ngeen tonowu di ngeen gañe na di ngeen gañe alfawzu ngañaay taf'alina jigéen gi anti taf'alina mooy dina jëf dugal ci lan tamit changer def changement yi war a opérer nga def ko yadhabaani mooy comme yadhab ñaari ñaari ñi te newuñu fi yadhabaani yaay dugal lan tamit ci kanam yaqul na mooy jigéen ñi wax dinañu wax yaa ciy dugal lan yaqul na dugal lan nga xool tamit nooy kii changement yi adrusu nga dugal lan tamit ci kanam def changement yi adrusu mooy maa ngi jàng walla dinaa jàng yar mii mooy bi ci mujj sànni dina sànni huwa yarmi moom de dina sànni wala mu ngi sànni boo dugalee lan après nag nga xool nan ngay defe changement yi beneen exercice bi mu ne udbut xarakatama lawnu ahmaru maasal ma li nekk en rouge lettre yi nekk en rouge phrase yaa ngi yaa bunayya uri yi daal bi ñëw daal boobu ngay maas yaa bunayya uri yi daal bi yaa koy maas antajtahi daal bi yaa koy maas daal boobu après hi bi yaa koy maas yaa bunayya daal bi tegu ci daal bi yaa koy maas antajtahi daal bi yaa koy maas fil madrasati fil madrasati waturaaji ayn bi tegu ci ji bi yaa koy maas waturaaji ayn bi tegu ci yaa koy maas duru siin beeg kaaf bi ci tegu yaa leen dimaas ñoom ñaar ñi duru après ruu bi siin ak kaaf bu taqaloo siin bee jiitu kaaf bi teg tegu ci yaa koy maas duru siin ak kaaf xattaa tax fa xattaa tax fa léegi va bi ak ha bi tegu ci mooy taa bu am tomb ne ko va léegi yow yaa koy maas ak haa bi nga xam dañ koy xëcc haa bu ñu xëcc yaay maas ñaar yooyu jayidan jayidan loolu mooy yow sama doom de dama bëgg damaa namm nga góor góorgóorlu ci école bi te nga réviser sa cours yi ba nga mokkal leen mokkal bu baax nag jayidan loolu mooy phrase bu njëkk bi maas rek lañ la laaj ur yi daal bu ci tegu tajtahi daal bi ci tegu turaaji ayn bi ci tegu duru simbe kaaf bi taxfa waa bi ci tegu ak haa bi nga xam dañ koo xëcc beneen bi yaa bunayya ijtahid fatanja yaa bunayya yow sama doom ijtahid doom sama ijtahid góorgóorlul fatanja haa bi ci tegu après jaa bi ah, après jiim bi bokk après jiim bi yow yaa koy lan xaa bi ci tegu xaa boobu yaa koy maas fil imtixaa nuun bi tegu ci fil imtixaa ab na ab nuun moo ci tegu nuun boobu yaa koy maas wa tuxassi wa tuxassi wa tuxassi laam bi tegu ci si bi am shadda bi yaa koy maas al miim bi tegu après al bi yaa koy maas wala waa la miim bi tegu ci miim boobu yaa koy maas waa la miim bi tegu après laam laam bi yaa koy maas annal la lan yafuu zaay zaay bi yaa koy maas zaa bi ci tegu yaa koy maas lan yafuu zaa boobu yaa koy maas léegi loolu mooy man e eh yow doom sama góor góorlul bu ko defee nga admis ci examen yi bu ko defee nga am xam-xam te nag na nga xam ne tayel moom le paresseux moom moom moom du masa gañe mukk du masa am li bëgg moom bëgg dara pare nekk ku ci paresseux doo ko am mukk léegi nag bi ci mujj inrab enrib maa law wax ahmar inrabal li nekk en rouge lool nag aaya alxuraan la ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa inna lan nadxulahaa hattaa yaxruju minhaa la banu israil waxoon yonent yàlla Muusaa ala nabiyyinaa wa alayhi afdalu salaatu wassalaam é na nga yëg ne nag ñun nekkuñu di dugg wañ leen ne dugg leen al ardal muqaddasa dugg leen suuf si yi nga xam ne dañ ko dafa dafa dafa sell bi ñu sellal muy baytul maqdis Jérusalem dugg leen ko ñu ne dara lañ ko duggul na nga yëg yow yow Muusa bu dee yow sa bopp di daa daa daa daa daa daa leerul bu dee liñ lay wax leerul dëgg ñoom ñoom yeneen ti alayhi salaatu wasallam dañ leen a jàpp woon comme ay comme ay moins que rien subhaanallah te ñun duñu ko duñu fi dugg yaxruju minha lu dul ñoom ñi fi nekk ci biir dëkk bi nañu génn dëkk bi ñu door fay dugg bu boobaa bu ñu génnee nag ñu dugg muy wax ñu ne ko xoolal idhab anta wa rabbuka fa qaatilaa inna haahuna qaa'idun ma ne gis nga pour clore le débat parce que yow yaag sa frère bi j'espère que seen bopp yi walla yow mii danga am problème yow liñ la wax leerul léegi pour clore le débat pour jeexal tëj wax demal yow ak sa yàlla yi ngay wax fa qaatilaa ngeen reyanteeg ñoom ñun nag yëgal na ñun haahunaa fii ñu nekk qa'iduna duñ fi bouger baalaa jógewuñu fi yéen dem leen ngeen xeexe ak sa borom waaye yow nga ji ñoom moom di yahuud yi moom sincèrement doy na waar quoi yàlla nañu yàlla nag bañ a mele ni ñoom melal ni ñoom lu ñu wax rek nga ut ab ne damay raisonner wala di seetlu lu la neex léegi wa inna lan nadxulaha xatta yaxruju minha li ci nekk en mooy lan nadxulaha xatta yaxruju lan nadxulaha xatta yaxruju loolu moo nekk en rouge moom ngay analyse mooy exercice bii di ñëw incha allah léegi nag bu ñu defee exercice pour bii di ñëw cours bi ci tegu muy cours onze bi ci la ñuy gisee al fi'lul mudaari'ul majzuum moom nag dafa divisé wu ci deux ndax fi'lul mudaari' al jawaazimu li fi'layn ak jawaazim li fi'lin waahid moo tax yooyu yëpp dinañ gis mooy lan te gisoon nañ ko sax ci tomb bu njëkk bi fii def koo gën a xam naa kon ñu yem foofu ba bii di ñëw ñu gis al fi'lul mudaari'ul majzuum